ñu ngi woon génnu ci génnu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Quba ba ni mu agsi woon doon dem biir madinatul munawwara ba léegi ci gàddaay gi ndax àggagul woon à destination fi mu jëmoon booy dugg madina Quba ngay njëkk jot boo jógee Makka nekk na fa quatorze jours ci liñ waxoon ne mooy li gën dëgër te moo ñëw ci xadiis seydina anas ibn malikin radiallahu taala anhu wa arda te mu nekk ci asaxiixayn gisoon nañ ci waxu imaam ibn isxaaq que ne bi aleyhi salaatu wassalaam bi génnee mu nga génn yowma bésu àjjuma la génn xubaa ñëw ba benn xur bu ñu naan raanu naa ci waa bani e, Salim ibn Awf fa la ko waxtu àjjuma julli àjjuma dabe mu daldi fay julli mu ne fi batnil waadi waadi raanuna fa kaanat awwala jumu'atin sallaha bil madina ci xur woowu ba mu ko dawee mu julli fa mooy premier ajjuma bu mu julli wam aleyhi salaatu wassalaam foofale ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñu ngi woon na ci gisoon nañu moowu ajjuma fu mu jóge nan lañ koy eh, maase ak tamit fan la jóge kan moo ko njëkk tudde ak kan moo njëkk julli kañ lañu yoonal julli àjjuma ci lislaam ak kañ lañu euh, kan moo njëkk julli àjjuma ak ñan ñoo ko njëkk a julli tey nag ñu waroon a àggale ci lancé boobu waxoon nañ ne dañuy gis ahkaamul jumaa insha allah ginnaaw masale yooyu ñu gis bi ci tegu mooy laaj boo xam ne ci lañu war a tontu insha allah mooy ndax àjjuma julli àjjuma moom farata la walla lu ñu sopp la walla lu ñu sib la walla lu xaraam la wala lu ñu lu lu lu loo xam ne mu baax la mooy dafa baax noonu rek dañ koo yoonal noonu rek koom daal ku mën a def ku def baax na ku bàyyi it dara du la fekk loolu dañ lay wax ne julli àjjuma farata la fardun la mooy farata la léegi dinañ ñëw ci ñan la nekk farata waaye farata la waaye nga ne ma mais ban façon farata ñu ne la fardu aynin la mooy farataay jëmm la farataay jëmm mooy loo xam ne kenn manu koo defal keneen ki ci des manuma procurer affaire bi ne ah na ma diw jullil àjjuma man ma tëddi sieste ndax sama añ bi daa neex ah déedéet kenn du ko procurer kenn kenn du ko déléguer yow yaa ko war a def comme julli juróom ñu ne la fardu aynin la mooy ne bu tisbaar jotee tàkkusaan timis gée fajar yooyu kenn du ne diw may jullil diw jullil nañu ba pare loolu waxoon nañu ko bañ nekkee ca isra wal ba ñuy wax ci wàllu julli ah lii yëpp fardu aynin la mooy farataay jëmm la obligation pour tout un chacun léegi euh, loolu est-ce que ñépp wax loolu boroom xam-xam yépp ne lool la ñu ne déedéet boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñi ci ëpp jamaahirul ulama dañu ne julli àjjuma moom farata la léegi nañu wax ci kan la nekk farata ñu ne ci képp koo xam ne gor nga gor mooy du ku ñu moom du jaam bu ñu moom loolu benn condition la ci kim nekk farata mooy nga nekk gor waaye nga nekk koo xam ne danga majeur mooy ku majeurul du farata ci moom même bu dee euh, moom gor la waaye fekk amul benn ngànt kooku góor lañ la wax nag jigéen bokkul mooy farata julli àjjuma du farata ci jigéen ñi loolu dinañ ñëw ci dalil yi wane loolu euh, léegi loolu mooy li waa jamaahirul ulama wax comme ni nga xam ne noonu la imaam Abu Bakr ibn al boroom al awsat nga xam ne dafa bind téere yi moom mooy bokk na ci ñuy nettali ijmaa boroom xam-xam yi dëppoo nañ moom da ci def ci question diw da ci bind téere boo xam ne yi ñu dëppoo la ci boole moom Seydina Abu Bakr Ibnul Mundir rahimahullah mu ne ajmaa ajmaa ahlul ilmi ala al jumu'ata waajibatun alal axraaril baaligiina alladiina laa udra lahum mu ne moom boroom xam-xam yi dëppoo nañu dajaloo nañu bokk benn kàddu këne àjjuma farata la ci képp ko ñépp ñi nga xam ne ay gor lañ nekk majeur te amuñu ngànt dinañ la wax dalil yi après kanta imaam ibn arabi al maliki moom dane al jumu'atu fardun bi ijmaa'il umma dane euh, ajjuma farata la ci dëppoo consensusu xeet communauté musulmane bi yépp kanta imaam ibn qudama raximahullah boroom al-Mughni euh, aalimul xanbali bu mag boobale mu ne ajmaa almuslimuuna ala wujubil jumaa mu ne boroom xam-xami jullit ñi jullit ñi dëppoo nañu ci farata goo xam ne farataak julli àjjuma euh, wax naa la ne loolu fard gii bu ñu duggee ci détails yi am na nag ñu ne du fardu aynin waaye fardu kifaaya la comme ni nga xam ne noonu la ko imaam alxataab yi daal na koy wax daal di koy nettali loolu que ne moom dane ñu bari sax ci fuqaha yi maaye mais nit ñi dañu ne ko dañ ko juumloo ci loolu mu wax noonu moo tax imaam alxaafizul iraaqi raxim raximahullah moom bi mu bi muy delloo waxu imaam alxataabi boobu dane wa amma maa da'aahu alxataabiyu min ann akthar alfuqahaai qaalu inna aljumuata fardu kifaaya fardu ala alkifaaya fa fiihi nadar fa inna madaahib al a'immati al arba'a muttafiqa ala annaha fardu aynin lakin bi shuruutin yashtarituha ahlu kulli madhab imaam alxaafiz al-Iraaqi Zeynuddin al-Iraaqi nekkoon sëriñu imaam alxaafiz ibn Hajar rahimahullah mu ne rahmatullah alayhima mu ne kantaal imaam alxattaabi wax ne kënil ëpp ci fuqahaa yi dañu ne ñoom fardu mooy eh, kifaaya la mooy bu ko ñenn ñi defee rek wàcc nañu ci des mu ne déedéet déedéet loolu lu ñu ciy seetaat lu ñu ciy seetaat ndax lan moo koy ware ndax mazahibul arbaa muy xanafiya yi maalikiya yi shafiiya yi bi yi ñoom ñépp dëppoo nañ këne fardu ayni la gis nga ñu la wax sànk imaam ibnul munzir am nañu naan shafiiya la même bu dee ne am nañu ne noonoonoo nekkoon na ko mais mujj gi nekkatu ko woon mooy dafa àggoon ci mujtahid boo xam ne moom ku mënoon am sax tollu na fu muy amee mazhabam waaye nekkatul woon ci bañeeru Shafi'i yi euh, euh, nu mu tuddati gis nañ li imaam Ibn Qudaama wax nettali ijmaa bi dégg nañ tamit imaam Ibn Qudaama al imaam Ibn arabi moom li nga xam ne loolu la wax noonu moom it gis nañu ko kon mu ne déedéet ndax madahibul arbaa yi dañoo dëppoo ne fardu aynin la waaye nag ci ay charte yoo xam ne mazhab bu nekk yaa ko tëral am nga charte yoo xam ne yaa ko tëral ci ma yoo xam ne spécifique ci mazhab boobu lépp nag dafa tegu ci ay dalil lu dañu toog rek di ko defal seen bopp ah léegi nga ne ma waa léegi wax ji mooy yow nee nga ma ñu ci boroom xam-xam yi jamaahirul ulama dañ ne fardu aynin la mooy farataay jëmm am ñu ne euh, kii la fardu kifaaya la ñooñu nag ñu néew lañu que bu ko ñenn ñi defee wàcc na ci ñi ci des ma ne la waaw léegi lan mais lan mooy dalil yi ana lan mooy li nga xam ne mooy dalilu lan mooy euh, euh, euh, ku nekk sa wax foo ko te ñu ne la wax bu njëkk bi te mooy waxu waa jamaahirul ulama bokk na yi nga xamante ne ñoo koy wane li njëkk mooy suuratul jumaa aaya bi ne yaa ayyuhalladhina amanu ida nuudiya lilsalaati min yowmi aljumuati fascaw ila dikrillah wa daru lbayca dalikum xayrun lakum ba aaya ba jeex suñu boroom subhaanahu wa ne yéen ñi nga xam ne mooy gis nga boo bëggee lu gën yomb danga naan moo tax ñi ñi nettali ijmaa bi mooy ijmaa la ci farata que ne farata la amul kenn ku wax lu contraire que euh, kii bi euh, julli àjjuma du farata loolu amul léegi nag ban façon farata la foofu la wute bi am wute bu ndaw la ñenn ñi ne kifaaya la ñeneen ñi ëpp fuuf ne déedéet du bu ko ñuy defee mu wàcc ñi ci des te bu ko ñépp bàyyee ñépp amandoo bàkkaar mais déedéet dafa nekk war ci képp koo xam ne ku majeur nga nekk ku libre te amoo ngànt léegi nag ñuy ñëw ci dalilu ginnaaw bi ñu dëppoowee ñoom ñépp ne farata la léegi ñu définir benn façon farata la waa jumhur nee nañ jamaahir nee nañ fardu ayn la léegi ñooñu ñu joxe seeni dalil ñu ne aaya bi suñu boroom subhaanahu wa dana yéen ñi gëm yàlla bu ñu wootee ci ila lis bu ñu wootee jëme ci julli mi yawmil jumu'ati ci bésu àjjuma est-ce que tisbaar ci timis a tax ñuy wax non non ce que lan moo tax ñuy wax suba fajar déedéet mooy julli ji ñu xamee salaatul jumaa mu ne façon mu ngeen déggee noddu gi façon na ngeen gaaw dox ilaa zikrillaahi jëm ci xutba bi fekke ko ndax zikr la wadarul bay'a lépp lu ngeen doon nekk ci façon commerce njaay yaxantu na ngeen ko bàyyi te di mbuyu léegi loolu benn la beneen dalil loolu mooy ci alxuraan ci sunna ñu ne xadiisu yaay xafsa bi radiyallahu anha mu ngi ci sunanu nasaa'i ak imaam abu daawud solo na ko ak imaam al mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na rawaaxul bu wér la rawaaxul jumuati waajibun ala kulli muxtalim wa ala man raaxal jumua al mu ne dem ci àjjuma dem julli ji àjjuma lu war la waajibun te bokk na ci liy wane mooy alfaazul ijaab yi nga xam ne terme yi nga xam ne dañuy wane ni lii wujub la wane ne lii dafa war bokk na ci tex charia bi ne waajib waajibun bokk na ci expression yi wane ne lii obligation la yonent mi alei saatu salaam ne dem ci àjjuma pour julli ji waajibun lu war la ñeel képp koo xam ne ku majeur la mooy ku gént la loolu benn la naka noonu Taariq ibn Shihab radiyallahu taala anhu wa ardaa xadiisam bi mu ne Abu Daawud moo ko solo e, ñu bari ci boroom xam-xam yi daal dinañ koy wéral raxmatullah alayhim mu ne aljumuatu xaqun waajibun ala kulli muslimin fi jamaa illaa arbaa abdun mamluuk aw imraa aw sabiyun aw marid mu ne moom saxaabi la woon euh, Taariq ibn Shihab radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne aljuma mu ne yonent bi alayhi salaatu julli àjjuma xaqun yi tamit bokk ci expression yi war farata la comme buñ ne al maa xaqullahi ala al ala la sayyidina Muaaz radiyallahu anhu laajoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu day ware ne farata la lan mooy àqu yàlla ci kaw jaamam yi yi nga xam ni moom dañ cee war dañ koo war a acquitté wu def ko mu ne aljumuatu àjjuma julli àjjuma xaqun waajibun mooy àq la boo xam ne bu war la ala kulli muslimin fii jamaa war na ci bépp jullit mu def ko ci mbooloo loolu nañ ci ñëw incha allah côté mbooloo illaa arbaa ba des ñeent ñeenti ñii nag moom ñoom julli àjjuma du farata ci ñoom mooy abdul mamluk jaam boo xam ne dañ koo moom kooku jaam la jaam aw imraa walla jigéen moo tax jigéen dem àjjuma julli ji àjjuma du farata ci moom aw sabiyun walla ak gone koo xam ne sabi mooy ku majeuragul majeur nag du dix-huit ans du seize ans ah, ah. du loolu góor bu gént boo amee dix ans yi yow commencé nga ak tamit am ay karaw ci suuf ak yooyu yooyu yëpp day commencé wane ne commencé na li ñuy tere sa baay ak sa yaay loolu lañ lay tere voilà kon mu ne kon awimra awal la jigéen aw sabiyun wala ji góor go du noo gone goo xam ne majeurewul aw marid wala ku feebar ku feebarit ajjuma du farata ci moom loolu nga gis ne yërenee mooy ah moom moom noonu lañ mooy jigéen moom boo ko nekkee jeex na mooy ne mbir mi du farata ci yow ba ni ngay génne àddina abdul mamluk moo kooku moom bu bu libéré woo def mukaata ba ba eh, joxe ci ñu libéré ko wala ñu libéré ko wala mu libéré kooku nag bu boobaa day mujj nekk ku libre moom léegi day mujj mbir mi nekk farata ci moom sabi mooy nii dañu am xadd mooy dafa am loo xam ne ñoom taw seenu ñàkk nekk farata ci ñoom taw xiif taw taw xiit dafa am taw xiit dafa am ab délai ndax gone ji il suffit mu nekk majeur rek bu doon suba la démb la woon mu majeur alxames ajjuma jot moom jouru ajjuma bi léegi commencé na mu nekk farata ci moom aw marit ki nga xam ne dafa feebar léegi loolu mooy ci xadiis yu wane loolu naka noonu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa tëkku liy wane ne tamit farata la mooy euh, comme li Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma wax ne bokku la liy wane ne bàkkaar kabira la mooy ne bàkkaar bu mag la mooy ñu daldi ciy dige am mbugal wala ab tëkku moom moom nag mbugal moo xam ne àddina la wala allaaxira ñu ne ko jëf lii am na pen bu ci yàlla te wala laan walla ñu lay eh, nga mu am ab rëbb yooyu day wane ne bàkkaar yu mag lañ kabiira la yonent mi nag alayhi salaatu wasalaam dafa wax ci àjjuma dige ci ay dige yu metti ci ñi nga xam ne amuñu benn ngànt bañ a dem dem dem dem dem julli nga xam ne noonu la ko imaam ahmad ibn hanbal ak imaam muslim solo ci xadiisu seydina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhuma mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane li qawmin yataxallafuuna an an aamura rajulan yusalli binnaas uxarriq wala uxriqu ala rijaalin yataxallafuuna an iljumuca buyuutahum mu ne man de mu ne Seydina Abdullah ibn Mas'ud mu ne yonent bi alayhi salaatu dafa doon wax à ci ay nit ñoo xam ne doonuñu woon ñëw àjjuma ñoom doonuñu woon julli ci àjjuma mu ne man de amoon naa yitte bëggoon naa digal benn góor kenn ne ko jullil sama place tey jullil au lieu man ma jiite yow jiiteel jullil jiiteel nit ñi summa uharriqa ma dem nag fekk góor yi nga xam ne ñoom dañoo war a julli si àjjuma te julli si wuñ ma taal seen kër yi ci seen kaw walla loolu nim grave ba lii mooy makaarimul axlaq xam nga gaa yi booy wax jikko yu rafet jàpp ne mooy yoo xam ne di sourire rek lu gaa yépp def mu ne baax bu gaa yi de ko ne baax na buñ defee lu baax baax na loolu du makaarimul axlaaq déedéet yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngi xoolal lim wax nee na man de amoon naa yitte bëggoon naa ne diw kenn ci saxaaba yi fekk àjjuma ne ko tànn ci ñoom kenn mu ne ko jiiteel continuer nga jiite ma dem entre temps man gaa yi dul ñëw àjjuma yépp nekk seen kër ya toog ma jël taal taal seen kër yi ci seen kaw ñu deewe noonu loolu day wane ni kon farata la ndax bu dul woon farata dina dina dina ne man bëgg naa def loolu naka noonu xadiis Seydina Abu Hurayra bi ba léegi luy wane ne àjjuma farata la eh, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne la yantahiyanna aqwaamun an wad'ihimul jumu'aat aw la yaxtimanna allahu ala quluubihim thumma la yakununna min algaafiliin imaam ahmad daal dina koy solo eh, imaam annasaa'i it daal dina koy solo ci xadiisu ibnu omar ak ibnu abbaas radiallahu taala an iljami mu ne eh, lool xadiisu wax nañ lañu ko solo même seydna abu hurayra it solo na xadiis bi mu ne waat naa ne am ay nit dinañu bàyyi dinañu arrêté di bañ a ñëw àjjuma di bàyyi julli àjjuma wala bu ñu ko arrêté wul seen loolu di bañ a julli ji buur yàlla dina daal di tëj seen xol yi ba leeru lislaam mënutu cee dugg leeru luy njariñ mënutu ci dugg ba pare nag summa la yakunanna minal ghafilin ñu mujj nekk ci ñi nga xam ne ñu yëge di lañuy doon ah, loolu naka noonu xadiisu abul ja'd ad-damri bi radiyallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane man taraka salaasa jumaa tahaawunan tubi tabaa allahu ala qalbi loolu waa sunan yi um, uh, sunan uh, uh, Abu Dawud An-Nasa'i euh, Tirmidhi an Ibn Maaja imaam Ahmad daal dinañ koy solo yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne képp koo xam ne dafa bàyyi àjjuma te tay ko mooy di ko doya te haawu moom daal euh, demul ndax ah non jaru ko quoi foofu moom dangay dem premièrement waa ji li muy wax xamoo ko quoi ah. taxaw doom place taxaw ci biti di julli ci mbedd bi ma yooyu dangay waaru quoi yow non wala nga dem foofu toog téele ñëw toog yàgg duñ affaire bi gudd non man daal non loolu garaawul quoi naa toog mu ne képp ku def lool bàyyi affaire yi taxaawu nan ngir doyadal ak julli àjjuma ñetti ñetti àjjuma successif nga bàyyi ko mu ne taba allahu ala qalbi ko buur yàlla di nga dina kaste xolam ba leer dootu ci dugg kon lii lépp day wane ne fardu aynin la ba mu des ci ñiñ la wax ci xadiisu Taariq ibn Shihaab bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa léegi nag euh, nga ne ma mais loolu yow wax nga ma dalilu ñii mais ñeneen ñi nag ñu ne ñoom fardu kifaaya la alors ñoom bokk nañ ci li ñuy wax dañ ne euh, aaya bi Euh, mooy bi ngeen fi wax sànk muy suuratul jumaa aaya boobu noonu ci biir aaya bi lañuy xam ni kat mbir mi ndekete du farata ne leen aaway ah mais nan ngeen noon a waxe wax jooju ñu ne déglu leen aaya bi li wax dana yaa ayyuhal ladina amanu idaa nuudiya lis salaati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum ñu ne déglu leen aaya bi na ne yéen ñi gëm yàlla ila nuudiya lissalaati min yawmil jumaa bu ñu wootee mooy bu ñu déggee nodd ci euh, yawmul bésu àjjuma mooy juuru julli àjjuma fasaw na ngeen gaaw ngeen dox mooy du dawam ah. ak saayu comme saayu safa ak marwa du daw mooy dox voilà moo tax yonent mi alayhi salaatu ne bu ngeen di ñëw ci euh, jàkka ji di julli si ñëw leen ngeen nekk bi sakinatin wa waqaar mooy nànk ngeen di def du da di daw di parax parax lool la léegi ñoom ñu ne déglu fasaw nangeen ñëw ilaa dox ilaa zikrillaahi dem ak seen xol dem ak seeni tànk ilaa zikrillaahi ci xutba bi fekk ko wazarul bay'a ngeen bàyyi njaay daalikum lii ñu leen wax de xayrun lakum moo gën ci yéen ñu ne ah lii day wane na du farata ndax xayrun bii euh, waa jumhur ne leen ne xayrun lakum bu doon farata la du wax lool moo gën ci yéen waa jumhur bokk nañ ci liñ leen tontoo ne leen waa léegi xoolal ci suuratul maa'ida foofu suñu boroom di wax waa euh, ahlul kitaab ñi naan bu leen wax salaasa te ne ñetti yàlla am intahu arrêté leen di woote trinité ndax loolu kat xayrun ko moo gën ci yéen léegi ñu ne leen yéen est ce que yéen jàpp ngeen ne est ce que amul benn jullit boo xam ne nee bàyyi gëm ñetti naan au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit que ñetti yooyu noonu yow tam moo jàpp ne bàyyi ko dafa nekk rek loo xam ne moo gën bàyyi ko du farata ku ko bàyyiwul mushrik bu mànga looloo tee looloo tax yi seen gëm baaxul loolu ñépp ci d'accord bokk na ci yéen ñi ndax benn jullit amul amul sañ-sañu wax contraire bi ndax ku ku gëm contraire wax contraire bi yéeféra mooy ne boo nee euh, bu leen waxati wala taqulu salaasa intahu huwa xayrun lakum kan moo ñeme ne xayrun lakum loolu day wane ne rek lu baax la boo ngeen ko bàyyi ñu ne leen nag waaw suñu tontoo ngoogu ci seen wax jii ne euh, aaya bi dana xayrun lakum in kuntum ta'lamun mooy wane ne kon benn argument boo xam ne daaneel nañ koo ngo léegi bokk na ñoom ci seen argument yi ñu ne non xoolal la liy wane ne mbir mi nekkuloon farataay ay jëmm farataay pour kenn ku nekk ba mu des ni ñu la wax sànk mooy ne mais jàkkaar yonent bi alayhi salaatu dafa tuuti woon te yow ñi nga xam ne ci àdd ci arab yi foofu ak Médine ñoo ñëpp bu ñu julli woon du ñu xaj ci jàkk non bu ñu ñëwoon du ñu fa xaj te teg ci gisuñu woon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di woon jox euh, ne gaa yi ñëwleen leen par ci ñi ci village yeeg yooyu yi kaw yi yooyu ñuy ñëw àjjuma te amuñu woon digal ngir def àjjuma seen foofu léegi lan la waa jumhur tontu moom la imaam ash-Shawkaani rahimahullah ne non kantaa wax jooju moom këne euh, jàkka ji dafa tuuti woon loolu loolu loolu loolu moom du lay këne dafa tuuti woon bu ñépp ñëwoon duñu fi xaj jullit ñi nga xam ne yépp da ngeen ne ñoom ñépp la nekk faraata ci ñoom bu ñëwoon duñu xaj ci jàkkaay Madina gi ñu xam nga wax nañ la ñoom liñ renforcer seen mbir këni doonu ñoon taxawal beneen àjjuma feneen ci jamono yonent bi alayhi saar salaam lu dul ci jàkkaam jooju euh, te waa kaw gi gisuñ leen woon mu leen di digal ne leen ñëw leen par force loolu premièrement mu ne lool dañ koy delloo këne ñi nga xamante ne nii ñëwuñu euh, ginnaaw bi nga xamante ne nii yow ñoon nga ne ñëwuñ mais buur yàlla def na ci ak tëkku ñi ñuul ñëw ak ñi nga xamante ne noonu la yonent bi alayhi salaatu salaam wax ci xadiis gis naa léegi bëggoon naa kenn ci yéen ñëw jiit euh, ki euh, wutuma fii ma dem taal ci kaw ñi nga xam ne duñ ñëw lool kay day wane ne farata la ñoom mooy ne lool du lay mooy ne yow boo nee mbir mi ñoom waxuñ leen ko woon ku la ne waxuñ leen ko woon moo tax mu ne hada madfu loolu madfuun bi ann taxallufa al mutaxallifin an il xuduuri baada amrillahi taala bihi wa amri rasulihi sallallahu wa sallam wa tawa'udu shadid liman lam yaxdur laa yakunu xujja loolu mënoo ci kii mooy li ma wax sànq ginnaaw bi ko suñu boroom diglee yonent mi salaam digle ne waajibun lu war la ala kulli muxtalim ñépp koo xam ne majeur la tekki suñu boroom ne boo ngeen déggee noddu ñëw leen ba pare mu teg ci ak tëkk gu metti ci ñi nga xam ne duñu ñëw lool kay fi nga doon mën a wax ne fardu aynin la mooy bu doon yonent mi alayhi salaatu salaam dalee na dalee na conforté ci bañ a ñëw googu mais conforté wu leen nee na leen bëggoon naa ko ñëw taxaw sama palaas bi ma dem taal seen kër yi ci seen kaw ah, mu ne kantaa nag képp ku ne non loolu mooy argument ñi ñu jë ñu ne euh, farataay jëmm la farataay kii la ayn la mu no kii la nu mu tudd kifaaya bu ko ñenn ñi defee doy na ñeneen ñi day wàcc ci ñoom mu ne ñooñu waxtisaasul awaamiri bi man xadara jumatahu alayhi salaatu wasalaam min al muslimiin loolu baatil kantaa nga ne mooy ñoom mën nañ ni mais ndax loolu noonu yeneen mi alayhi salaatu wasalaam doon wax dëkku yooyu yooyu mais nga fa newoon la ñooñu lañ doon wax mu ne la lool bu lool moom lu neen la ndax ñooñu ñëw nañ ba pare ñi ñëw kay taxul ñuy wax bu bu bu jëloon kenn ne ko kaay taxaw fii kii ñoom la ñoom ñu ñëwul lu ciy seen ñoom ñëw nañ def lañ leen war loolu day wane ne loolu tamit dëgëru am na yeneen yoo xam ne yu bari yu gën a guddal yoo xam ne yuy wane ne Euh, loolu ndax tamit même boo nee yow jàkk ji dafa xatoon mais kan moo la ne jàkka bu feesee gars yi nu mënuñu julli ci biti ci wet yi loolu tamit du lay loo xamante ne ni loolu taxawul li li gën a allah mooy li nga xam ne moom la jamaa jamaahirul ulama wax te lool la adilla yi daal di dëgëral këne julli àjjuma faratal ku ko def loolu mooy la mooy ku ko kii nii defoo mais bàkkaar ngay am bu rëy amoo benn ngàntam bu dee amoo denn ngànt yow bàkkaar ngay am léegi beneen masala mooy ne léegi xam nañu këne mbir mi farata la pour ku nekk ba mu des lan jaam bi gone jigéen ak ki nga xamante ne nii dafa am ngànt comme feebar walla waa joo xam ne dafa am alal joo xam ne ju am solo la goo xam ne bu ko fa bàyyee gaa yi daal di koy toje yóbbu lépp ainsi de yi foog naa waxoon nañ ko ngànt même ngànt yi la rek léegi euh, ban nombre nga war a am ngir àjjuma mën a am loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuute wuute bu bari sax kon limaam al-Hafiz Ibn wax euh, ci al-Fath indi na fa wax ju baree baree bari wax yu bari ana ana ci ban à partir de ban noom la ñu mën a euh, ajjuma mën a taxawal ajjuma nag loolu moom neena ci indi na fa lu ëpp lu mat ci quinze quinze wax nee na euh, mooy mu ne bu njëkk bi mu ne am nañu ne dina àjjuma benn nit rek tasixu min al benn nit rek bu teewee jeex na mën naa julli àjjuma <laughs> loolu imaam ibn Hazm mu ne lool naqalawu ibn Hazm loolu imaam ibn Hazm moo ko toxal imaam ad-Daarimi daal di koy euh, so euh, nettali ci al-Qaashaani euh, mu ne loolu yi nettali nañ ko ci alxasan ibn saalih rahmatullah alayhi deuxième wax bi ñu ne ñaari nit rek bu ñu amee ñaari nit ñooñu doy nañu ñooñu mbooloo lañ te loolu mu ne annaxa'i moo ko wax di ibrahim annaxa'i rahmatullah alayhi ak waa zahiriya yi muy ngiiru ñoom daawud al zahiri ak ñoom imaam ibn seen ngiir boobu ñoom ñoo ne ñoom deux person ndax mbooloo ci deux la tàmbali ñetteel wax bi mooy ne ñaari nit plus l'imam ñaari nit bu ñu teewee plus l'imam jeex na kooku mën nañoo julli àjjuma ku wax lool abu yusuf saaxibu imaam abu xanifata nu'man ak muhammad ibn al moom it di moom ak abu yusuf ñoo ne woon euh, ñaari imaam yi ginnaaw imaam abu xanifa bu ngiiru xanafiya yi raxmatullaahi alal jamii moom mii laa doon wax ne muhammad ibn al xasan la waaj a waxoon gis muhammad ibn al xasan rek ibn ali ibn abi taalib alors que muhammad ibn xasan ash-shaybaani la euh, moom euh, mii la woon taalibe imaam abu xanifa raxmatullaahi alal jamii moom kon lan lañ wax ñaari nit ak imaam bi mu ne loolu yi nettali nañ ko ci imaam al yi ak imaam Abu Thawr euh, léegi quatrième wax bi ñu ne ñetti nit plus l'imam loolu nag la imaam Abu Hanifa ci boppam wax jële nañu ko ci imaam al-Awzaa'i tamit ak Abu Thawr tamit imaam al-Muzani nekkoon ci taalibi imaam al-Shaafi'i yi àndandoom yooyu al-Muzani bi nekkoon Euh, nijaay la woon ci imaam at-Tahawi moom imaam al-Muzani bi moom rahimahullah moom euh, tamit jëli nañ wax jii ci moom wax jii nag ci kii nu mu tudd euh, al-Hawi bu imaam al as-Suyuti bi muy rahimahullah bi muy tontu laaj yooyu xaawil fataawi foofu noonu moom imaam as-Suyuti lii nii la dëgëral que lii nii mooy li nga xam ne moom mooy li gën a dëgër moom que ñetti nit rek plus l'imam doy na euh, ba pare moom mu daal di nettal ne imaam as-Sawri yi loolu la wax ak imaam al-Layth cinquième wax ñu ne sept personnes rek la sept personnes boo ko amee doy na mën nañu julli àjjuma loolu ku ko wax jële nañ ko ci Ikrima rahmatullah alayhi sixième wax ñu ne neuf loolu jële nañ ko ci kan rabiatur ibn rabia ibn abd rahman abi mooy rabiatur ra yi nekkoon sëriñ ci imaamu malik ibn anas boroom ngir mi rahmatullah alayhima septième wax ñu ne douze personnes wax ji jële nañ ko tamit ci rabia ci benn riwaaya miñ la wax sànq ibn abi ibn abd ibn rabiatur ra naka noonu to toxal nañ ko jële ko ci imaam az-Zuhri ak imaam al-Awzaa'i ak Muhammad ibn al-Hasan biñ la waxoon wax bii nag bii nii bii bii bii mooy euh, waxu maalikiyee yi rahmatullah alayhim seen mazhab léegi mazhab bi mooy ne lan euh, plus imam ñoom moom buñ matee euh, douze douze ñoo xam ne ñooñ du n'importe quel douze de mooy douze yoo xamante ne nii ajjuma dafa war ci ñoom mais nag doo ci boole imam bi ñu fekkee dañu xutba bi ba ñu xutba ba ñu julli gi jeex ñooñu mazhab bi moom léegi ñoom loolu lañu wax euh, mooy douze mais ñoom dañu ne plus l'imam te ñooñu ñu nekk ñoo xamante ne nii ñoom julli àjjuma dafa nekk farata ci ñoom kon loolu mooy septième wax bi kon jële nañ ko ci Rabia yi imaam al-Hafiz Ibn mooy toxal nii kantaa li ma wax ne Maalikee yi loolu la jox moom loolu indiwu ko ci bi muy wax nii euh, mais loolu mooy mazhabu imaamu naa Maalik léegi mooy mazhab bi boo demee ci mazhabu Maliki yi suñu mazhab yi ngir bi lool la mooy douze person yoo xam ne julli àjjuma dafa nekk farata ci ñoom ta imaam bi bokkul léegi huitième wax bi mooy lu mel noonu douze yoo xamante ne nii xayrul imaam lii mooy waxu walla bii nii la bii nii mooy waxu Maliki yi misluhu xayrul imam mooy ne ñoo xam ne douze la doon boo ci génnee imaam bi kon boo leen boolee ñoom ñëpp lañuy doon loolu mooy waxu maaliki yi rahmatullah alayhi loolu mooy ngir bi lool la mooy bii nii la voilà loolu nag imaam alxaafid ibn xajar dana nuqil an isxaaq loolu ñu ngi ko jële ci isxaaq mooy kan ibn rahawayh kon wax gi léegi maaliki yi ñoom ñoom kon dangay gis ne ñoom imaam isxaaq ibn rahawayh ñoo bokk wax fii ñu ne na imaam Maalik lii la wax ak ngiir bi lii la wax bokkul ndax dinañ gis léegi ci kanam waxu imaam Maalik moom ci boppam mooy ne waxu imaam Maalik dinañ ko gis loo xam ne dina wuteeg lii moo tax ñu ne moo tax boo déggee ñu naan la ngir bi lii la wax ak imaam bi lii la wax loolu ça fait bokkuñu de. ndax du ne du ne lu imaam bi wax rek loolu la ñépp wax moom la ngiir bi mujj gi ñëw ci ginnaaw ci ngir beeg yooyu ci lañu d'accord déedéet loolu moo tax euh, loolu nag lu jara bàyyi xel la moo tax lii nii waxu ñan la waxu Maalik ngir bi loolu lañ mujj wax que ni mbir yi euh, boo amee douze yoo xam ne ci imaam bi bokku ci voilà xayrul imaam léegi kon loolu moo doon neuvième bi dixième bi non non non moo doon moo bi neuvième bi mooy ñoom dañ ne neuvième wax ci ñaata mbooloo ñaata mbooloo ñooy fo ñoo lañ man a am ngir àjjuma mën a ndax lii charte la mooy condition la boo xam ne pour bu amul xam nga ki la douze yoo xam ne dafa war ci ñoom plus l'imam loolu mooy bu dee dix ngeen plus l'imam mooy yéen àjjuma warul ci yéen loolu lay tekki ah mooy lool il faut nga comprendre condition la moo tax bala maa dugg ci kër gi gars ne euh, oto bi nag moom moom moom Tambacounda la jëm Dakar gii la jóge bala fee kenn yéeg moom dix mille francs ngay joxe CFA mooy ne ku joxewul dix mille jarul nga it mooy ne boo yoree neuf mille cinq cent te waa ji intransigeant amatul delluwaat ci wax li mooy ne doo dugg rek c'est pareil ak lii ndax mooy condition bi tax nga mën a dugg door ñu door laa yóbbu lii c'est pareil ku la ne douze plus mooy buñ dee onze plus danaan la jiite ñooñu àjjuma waru leen ah, kon neuvième bi ñoom ñu ne vingt lañ imaam al mu ne wa huwa riwayat ibn Habib an lii la imaam ibn Habib boo ko ci Maliki yi moom la jële ci imaam Malik mooy li mu riwaaye ci imaam Malik ñu gis ne kon gis nga imaam Malik ni ma ak ngir gi lim doon léegi vingt lañ wax fii ci benn riwaaye buñ jële ci moom dixième wax bi ne salaasuun trente mu ne loolu it fii riwaayatihi aydan an Malik lool imaam ibn Habib ba léegi moo ko soloo jële ko ci imaamu Malik ba léegi ne moom jëlee na waat na ci imaam Malik tamit kon imaam Malik li ngay gis ne am na jëlee nañ ci moom mu ne vingt ak trente onzième ñoom ñu ne arbauna quarante mu ne loolu wa huwa qawlu Shafi'i wa ta'ifa loolu mooy waxu imaam Shafi'i al-Muttalibi ak am mbooloo euh, kantaan ak après dinañ ci ñëw ñoom ñu ne kon loolu douzième bi mu ne arbauna gayral imam gayrul imam ñu ne foog ñu nekk quarante yoo xam ne imam bi du ci bokk xam nga bu njëkk bi arbauna mooy ñoom ñépp ak imam bi yépp buñ matee quarante doy na ñeneen ñi ne la douzième wax bi foog ñu mat quarante mooy ñi nga xam ne ñooy dulli si plus l'imam mooy quarante et mu ne loolu jëli nañ ko ci imaam Shafi'i yi ba léegi ak seydna Umar ibn Abdul Aziz al xalifatu rachid muy xaamisul xulafa di Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi aley wa Taaifa ak mbooloo mu ne treizième bi ñoom ñu ne xamsuuna cinquante personnes cinquante personnes pour ngeen mën a julli àjju mu ne loolu jële nañ ko ci imaam Ahmad ibn Hanbal mu ne waaye tamit ba léegi riwaaye nañ ko ci imaam Omar ibn Abdul Aziz mi nga xamante ne nii moom lañ la wax sànk léegi quatorzième wax ñoom ñu ne quatre-vingt samanuun loolu imaam al-Maziri moo ko nettali mu ne xakaahu al nekk Maliki bu mag boobu di imaam al-Maziri bi mu ne jam'un kathir bi ghayri qayd mooy daal mbooloo mu bari rek amul dënk amul ñii euh, oh, lim bi lii laaj lii laaj mun a ñooñu quinzième bi moom nee nañ ñoom daal nañ bari rek amul dara luñ koy tënk mu ne lool xukkiyaan Maalik nettali nañ ko ci imaamu naa Maalik xoolal ko imaam Maalik ñaata wax lañ jële ci moom ñett benn bi vingt benn bi trente bii ne nañ nekk mbooloo rek mu bari amul luñ leen tënk buñ nekkee mbooloo mu bari rek imaam al-Hafiz nag moom lii nii mooy quinzième wax bii moom la dëgëral moom la jàpp ne moo dëgër mu ne moo tax mu ne amaana wala alla hadha al arjaxuha min xaytu dalil bu dee ci côté dalil rek euh, bii nii bii nii wax ju mujj yi ne nañ nekk ñu bari rek mais amul benn tënk ci ab nombre mu ne amaana lii nag bu mujj bii mooy li nga xam ne moo gën a dëgër ci wa boo xoolee ci wàllu dalil euh, lii nag insha allah mooy li gën dëgër ndax même ñi wax nombre yi yépp ñépp d'accord nañ ne amul ci amul benn texte bu clair bu jóge ci yonente bi alei salatu wasalaam bu ne nombre tel moom bu amee bu amee ci la àjjumay amee ci lay man a nekk lool moom amul ndax bu amoon euh, dina yomb kii mais amul ñoom moo tax même loolu lañ lay wax ne lii nii gisuñu ci mais nag ku ci nekk par exemple ñu ne 40 xam nga fu ñu ko jële mooy wax boobu ñu jële ci imaam Shafi'i yi mooy xadiis bi ñu fi waxoon semaine bee paase ñu gisoon ko bu yàgg imaam Ahmad solo ko imaam Abu Dawud ak imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhi te mu jógee ci Ka'b ibn Malik xadiis boobu noonu jaaroon ci yoon imaam Ibn Ishaq tam ne mooy àjjuma bi ki bi doomu euh, Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu ma doon wax naan saabu ma doon wommat sama baay fekk dafa bëtam yi dañu dafa mujjoon silmaxa bu déggee noddu àjjuma rek danaan day julli ci As'ad ibn Zurara di ko ñaanal di ko ñaanal ma ne ko mais lan moo tax ñu koy def ba mu baree mu ne ko moom mooy ki ñu njëkk a dajaleel ci naqiyul euh, xatamaat foofu mu ne ba ma ko laajee ñaata ngeen mu ne arbauna ñooñu foofu la ko teg ñi ne douze ñi ne douze comme euh, ngiru imam Malik bii rahmatullah ñoom euh, dañoo sukkandikoo ci xadiis Seydina Jaabir bi radiyallahu ta'ala na nga xam ne noonu imam Muslim daal na koy solo euh, imam al Buxaari tamit mooy bi muy wax ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa doon xutba àjjuma ñu dégg benn caravane bu jóge nële fekk dañu nekkoon ci période yi difficile euh, xiif ak yooyu nee na déggee ngir mi ñin ñi génn jóge ci àjjuma yi génn nee na kenn desu fa lu dul douze personnes ana man Seydina fii maa ngi woon ci seen biir bokkoon naa ci ñoom mu def ci foofu la wàcc fa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha buñ déggee buñ gisee aw yaxantu wala loo xam ne moom mbiru àddina la lahwa la am pola infaddu ilayha ñu daal di fay daw daal di fay dem loolu ñoom foofu lañ teg ne comme que kii dane douze lañu woon ñoom foofu lañ teg mais da gis ne yii nii yëpp amul benn woo xam ne dafa leer ne lii est-ce que ndax laaj bi mooy waa léegi bu ñu matoon cinq nag dina baax àjjuma gi dootul baax mooy ne amul li ay dalil la yoo xam ne amul benn boo xam ne lu précis la ci buy wane ne il faut affaire bi gaa yi mag temps nombre temps am na ñi la wax la tamit dañ la juwaasaa temps la ñu woon kon loolu ñu wax seeni dalil lool loolu la sukkandikoo moo tax mais yooyu yëpp da gis ne amul benn boo xam ne. bu ci leer la clairement buy wane ni lii mooy yonent mi alayhi salaatu salaam en tout cas doxaluñ ci moom que ne nee nombre tel ci la euh, euh, ne lii mooy charte nombre bii ngir àjjuma mën a am léegi nag bokk na nag lii gën a dëgëral wax bi amaane yi ci gën a dëgër yi ci gën a dëgër sax nga gis ko te muy leer mooy wax ji imaam as wax rahimahullah te ci yi moom la dëgëral mooy ñi ne ñett ak wax bi ne ñaar lañu ñooñu tamit seen wax dëgër na lool ndax lan ndax ñépp kii nañ xam nañ ne mbooloo ci ñaar lay commencer ndax lool la comme julli yépp mooy ne mbooloo mbooloo moo tax ñu ne ñooñu seen seen seen seen seen bos euh, bu dëgër la wax jooju ñan ñoo waxoon ñaar loolu imaam an-Naxa'i ak waa Zaahiri yi ak al-Hasan loolu wax jooju noonu ju dëgër la ndax comme que yow charia définirul ash-shari'u yonent bi alayhi salaatu wa salaam définirul nombre bi mais dafa bàyyi ci te niñ ko gise ci xadiisu Taariq ibn Shihab dane waajib farata la ci ci jullit bu ne fii jamaa ci mbooloo mais jamaa ci lan lay tàmbalee xam nañ ni euh, loolu ñaar day koom day commencer di nekk jamaa comme julli yépp ah, bu ñu xasee nekk ñaar am naa mbooloo moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam waa ji ñëwoon di julli fekk ñu julli ba pare mu ne ana kan mooy sarax may seen sa mbo seen mbokk mi kan moo koy may mbooloo seen Abu Bakar ne man daal di jóg may ko mbooloo te julli na pare ndax loolu la mooy loolu lañu xam ci mbooloo te loolu ci eh, eh, luxa ak tamit loolu wane na ko kan mooy may kiy mbooloo mu daal di jóg kon lool dañuy gis ni te mu wax ci xadiisu Taariq ibn Shihab bi te mu def ko ci ci mbooloo kon loolu day eh, moo tax dëgëral wax jële imaam as-Suyuti moom loolu wax lam yathbut fi shay'in min al ahadith tu'ayyin euh, euh, non lam yathbut fi shay'in min al ahadith ta'yin adadin maxsuus moom dane saxul ci dara ci benn xadiis ci définir benn nombre bu précis yi ne ci la ajjuma di charte la pour ajjuma mën a am naka noonu imaam Abdul Haqq loolu la wax rahimahullah ne innahu la yathbutu fi adadil jumu'ati hadith mooy imaam Abdul Haqq al-Ishbili mu ne saxul ci nombre yi nga xam ne il faut mu am ngir julli àjjuma hadith saxu ci euh, loolu nag day gën a dëgëral waxu waxu en tout cas mbooloo rek ngay xool te nag pour nga ut différence entre mbooloo moo xam ne mooy mbooloom julli yeneen yu normaux yi ak julli àjjuma loolu dafa laaj dalil te yii nii yépp yi ñu sukkandikoo mooy benn lay bi sarih dalil yi amul benn boo xam ne bu ci leer clairement la ne lii la loolu insha mooy li gën a dëgër mooy li gën a dëgër ndax yeneen yépp dalil bu ne mën nga ko xoolaat ndax euh, bu maalikee yi moom fi ñu ko teg gis nga mais tamit bu am beneen affaire mooy yow mënoo taxaw naan gars yi waxuñu fi liñ fi wax du dara wax yi yëpp neen la ah non ndax wax naa la am na ñu ma la ci jot ndax mënuñ fee nekk quinze wax yi ku nekk ñu naan kii fii la ko teg loolu day gën a guddal mais wax naa la li comme imaamu Shafi'i moom fi mu teg wax diñ jële ci moom benn wax moom fi mu ko teg mooy hadiisu Ka'b ibn Malik ñaata ngeen woon 40 lañ nga euh, maalikee hadiis Seydina Jaabir bi ba nga xam ne ca riirum caravane ba njëgg ma ñu dem génn ñu des douze des fa yonent mi alayhi salaatu salaam des fa di xutba ak douze yooyu loolu la imaam alxaafiz nag raximahullah da ci ginnaaw bi mu xam ne ci la def ne wala alla hada al axir arjaxuha min xaytu dalil bi mu nee nag amaana bu mujj bi ñu la wax ne moom la ne dañ ko nettali ci imaamuna Maalik ibn Anas këni mbir mi daal nañ nekk ci euh, euh, nañu bari rek boo xam ne amul bi xayri qaydin amul tënk bi mu waxee lool daa am lum ci teg mu ne wa yumkinu an yazdaada al adadu bi i'tibaari ziyaadati shartin ka dhukura wal xurriya wal buluug wal iqaama wal istitaan fa yakmalu bi wala fa yukmalu bi adadi bi dhalika ishruna qawlan kon ginnaaw bi mu waxee lool moom imaam alxaafiz ibn xajar raximahullah mu ne im nee na amaana nag lii moo gën a dëgër bu mujj bii imaam ñu ne dañ nettali ci imaamu maalik ibn anas raximahullah mu ne euh, ci wàllu dalil comme niñ ko waxe léegi euh, giñ ko leeral mu ne léegi wa yumkinu man na mais nombre bi man na gën yokk mooy ginaaw lii mu nootal nii mu ne man na yokk bien ci baar yi bu ñu bàyyee xel ziyaadatu shartin yokk chart yoo xam ne ndax shart yi du bii rek de ay mbooloo mi kas du kóora comme mu nekk góor waxoon nañ ko sànq bi ñu naan il faut mu nekk ahraar comme li imaam ibnul munzir toxaloon waxoon moom rahimahullah mu ne chart boo xam ne kas zukura comme nit ki fokk mu nekk góor fokk mooy ki mu war ci moom àjjuma fokk mu nekk góor wal xurriya mu nekk tamit koo xam ne ku libre lay doon mooy du nekk jaam muy deuxième nekk góor nekk ku ja nekk euh, koo xam ne du nekk euh, ku libre lay doon wal bulu ak nekk koo xamante ne nii day nekk ku majeur mooy waxoon nañ la sànq sab yi ak ñooñu ci xadiis yooyu biñ ko gis nañ ko léegi wal iqaama ak mu nekk koo xam ne mooy dafa dëkk ci dëkk bi loolu moo tax àjjuma warul ci ki nga xamante ne day tukki al musaafir ki nga xam ne tukkikat la kooku àjjuma warul ci moom mooy ne du farata ci moom fekk mu ngi yor àtteey ki nga xam ne mooy tukkikat kon kooku il faut al iqaama mu ne wal iqaama mooy wal istitaan ak mu nekk dëkk boo xam ne mooy ne dafa dañu nekk benn comme dëkk la waxoon sànq loolu wax euh, ci xuraa wala mudun euh, ñaata est-ce que ci xuraa yi walla mudun yi loolu dinañ ko gis ci kanam léegi mooy mu nekk dëkk ab dëkk loolu na dinañ ko gën a leeral ci kanam wal istitaan ak lan loolu mooy lan mooy nomade yi ñi nga xamante ne ni ñi ñoom dëkkuñ fenn dañuy wër di yor seeni nag ak seeni kii di wër fu caleen caawoo mi fekk ndox mi fa la ñuy ne ñooñu noonu ajjuma def ajjuma warul ci ñoom du farata ci ñoom ñu julli ak ñoo xam ne ay commerçant yoo xam ne dañuy daje benn bërëb di fa def ay foire def ko ay gis jours dem ñooñ bu leen fa ajjuma fekkee ñu mel noonu ñooñu ajjuma warul ci ñoom noonu ñu ne leen léegi yéen par force di war a euh, def julli àjjuma mooy foog ñoom ñu nekk ñu nekk mutawattinin mooy al istitaan kon ci dëkk boobu ñu nekk fa ñoo xam ne ay sédentaire lañ duñu ay nomade ñoom seen dëkk la fa la ñuy ne waxuñu nag nga dem fenn comme gaa jóge Sénégal ñëw France nekk fi après ne ne man fii du sama dëkk déedéet daw dañuy xool noo fi nekkee bu dee ne yow da nga fee ñëw trois jours di ak loolu waxuñu la kooku acte voyageur la mais ne fi nekku étudiant wala nekk fi yooyu ci fi liggéey yëpp naan fii du sama dëkk lu ñu wax rek ngaa naan sénégalais la sama kooku moom àjjuma dafa war ci moom comme mu ne boo ci boolee yi mu wax nii kon fa yakmulu bi daalika ishruna qawlan kon wax yi day mujj mat vingt wax boo ci boolee lan az-zukuura mooy nekk góor wal xurriya ak nekk ku libre wal buluux ak nekk koo xam ne danga majeur wal iqaama ak waa ji nekk koo xam ne dafa nekk te dëkk foofu wal istitaan te mu dëkk ci dëkk bi moo tax voyageur ku nekk euh, ci voyage moom du faratam ñu ne ko par force yow na nga war a julli yoolu la ci imaam al Ibn Hajar rahimahullah dal di yokk ci alfat ci wax yim doon wax léegi kon loolu mooy li nga xamante ni incha mooy li gën a dëgër léegi nag beneen masala mooy ne mais àjjuma fan lañ ko mën a def fan ndax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wute ci fan lañu mën a taxawale àjjuma julli àjjuma euh, est-ce que ci village yi man nañ ko fa def wala il faut mu nekk grande ville loolu mooy laaj bi mooy est-ce que village par exemple tey euh, ñu ne man kat suñu village fële est-ce que am nañ droit taxawal fa aj kii fa julli fa àjjuma kooku dañ naan la am ngeen ci droit ci li gën dëgër ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim te loolu mooy waxu Euh, waa jumhur ci loolu lañ jàpp xanafiye euh, yi nag rahmatullah alayhim ñoom dañu ne il faut mu nekk loo xam ne misrun mooy ab dëkk boo xam ne day am comme day am juge am ay institution am suuq ak yu mel noonu mu nekk loo xam ne dañuy xam ne lii ab dëkk la ne euh, loolu lan moo tax ñu ne la lële moo gën a dëgër insha allah ah moo tax ndax lan ndax dëkk boobu xarya mooy xadiis bi gisoon ci jataay bii weesu këne awwala jumaatin jumiat ba'da juma ba'da jumaatin bil madina la jumaatin jumiat bi juwaasa min al mooy xadiis boobu noonu gisoon nañ ko ci jataay bii weesu këne àjjuma gi njëkk julli àjjuma ginnaaw bi yonent mi aleyhi salaatu salaam julli ci jàkkaar ji Madina mooy bi nga xam ne moom lañ jullee juwaasa te foofu dane lan la waxa min qural bahrain xarya mooy lan xarya mooy liñ naan dëkk tey comme buñ naan village mooy xarya mudun mooy ville misre mooy comme gan ville yooyu loolu kon yii yépp day wane ne euh, da koy tegtale que ni mbir yi mën na nekk ci village yi mën na nekk ci grande ville moo tax imaam ibn al munzir mu ne ngir dëgëral wax ji mu ne war a way naa an ibn umar annahu kaana yaraa ahlal miyaahi bayna makka wal madina yujamma'una yujamma'una wala ya'ibu dhalika alayhim wala yujammi'una mu ne ñun soloo nañ di imaam ibn al munzir miñ la waxoon rahimahullah di abu bakr rahimahullah mu ne soloon nañu ci seydna abdullah ibnu omar radiyallahu anhu këne moom da doon gis ni ñi nga xam ne ñoo nekk ci ndox yi diggante mooy oasis yi nekk diggante Makka ak Madina ñooñ gisoon moom seydna abdullah ibnu omar dafa gisoon na ñooñ man nañuy di julli àjjuma te nekkul woon koo xam ne da leen doon ayibal ci loolu te moom saxaaba la na ko noon abdul mu ne soloo nañ ko tamit ñun ba léegi muy imaam ibnul mundir rahimahullah ci abdullah ibn euh, umar ibn abdul aziz annahu kataba ila ahli almiyaahi bayna makka wal madina an yujammi'u kon mu ne moom bind na ci ñi nga xam ne ñooy ñi nekk ci oasis yi nekk diggante makka ak medina ngir ñuy dajaloo di julli àjjuma loolu euh, même mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ko wax bële que ci ma ci misrun jaami' lay am loolu wallahu taala alam ngir bañ a guddal ci loolu wax nañ la loolu moom la imaam Abu Hanifa wax que ne loolu du am illaa ala ahlil amsaar wal madaa'in que ne ci waa dëkk yu mag yi ak ville yi kooku moo tax mooy dëkk boo xam ne day am day am njiit amir am koo xam ne juge institution yi ñu ko fay appliquer yooyu ku def ñu duma la ku war a def lu noonu ainsi de suite loolu incha allah lële mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër que ne mën na nekk ci yeneen dëkk yi wallahu taala alam léegi mu am beneen laaj mooy léegi ginnaaw bi ñu xamee loolu lépp ngay gis ne ba léegi lii duggaguñu ci julli gi déggintaan mais ay mbir la yoo xam ne il le faut avant ndax boo ko amagul mooy ne yow ba léegi xamagoo li ngay def mooy ne yow imaginer ñi ne douze lañu douze ngay war am ngir julli àjjuma mën a nekk plus liman kooku yow bu dee ne moom loolu mooy mazhabam loolu la jàpp yow nga ñëw def neuf mën na la ni lii nii du noonu mais bu dee xam na yeneen xilaaf yi waxu ñeneen du leen dugg tamit du ne waa ji ah, waaw loolu am na ñu ko wax voilà léegi euh, léegi waxoon nañ la ci ñi nga xamante ne nii ñoom la euh, àjjuma daldi euh, nekk dañ leen koo dispenser loolu dañ leen koo dispenser loolu waxoon nañ ko ñeent lañ léegi mu des léegi ban heure la àjjuma la julli àjjuma ban heure waxtu wi bu ma xamee yii yëpp farata la ci képp koo xam ne amoo ngànt doo jigéen doo jaam bu ñu moom te doo gone ah buñ nee nag du farata ci ñoom tekkiwul ne manuñu koo def ku ci dem jigéen gu doon julli àjjuma baax na mooy du julliwaat zuhru doo ne ko non yow comme que affaire bi yow ajjuma du farata ci yow boo fi jullee ajjuma après da ngay julli tisbaar non non bu jullee ajjuma tisbaar ji day wàcc ci moom da koy wàcc naka noonu jaam bi naka noonu gone gi moom bu demee mbir yi sax da farata ci moom mais nag baax na di leen yóbbu ngir ñu tàmm ko ba bu ñu màggee du nekk lu difficile ci ñoom voilà léegi nag laaj bi bi ci tegu mooy. ana ban waxtu la ñuy julli àjjuma xam nga léeg-léeg am ñu la ko wax ne la laaj ne la mais ñun suñu mosquée bi loolu nag Sénégal ni Sénégal doo ko xam mooy cas yu mel noonu amul Sénégal ndax Sénégal ñoom heure tisbaar lañ koy julli euh, àjjuma mais France fii gars yi dañ naan la mais ñun imam bi bu dee tisbaar bi xam nga léeg-léeg tisbaar bi instant bii mu ngi treize la lan treize heures wala 43 voilà 13h43 mais àjjuma am na ñoo xam ne ñoom 13h pile la ñuy xutba ay 13h20 ñu julli mais kon mooy da naan mais mais mais mais mais comment mais heure moo tax léeg-léeg da ngeen di julli ba sëlmal toog def ay baaqiyaatu saalihaat wala di génn nga dégg benn yoo xam ne dañoo def azan basique yi ci seen téléphone yi ak yooyu nga xam ne day nodd bu julli jotee heure bi muy nodd ta gaa ay pare nañ bay génn. julli nañu àjjuma bay génn mais mais mais comment ça se fait ñun ñu bari nañ bay dem ba gars une heure vingt ñu julli alors que affaire yi tisbaar une heure quarante cinq la une heure quarante trois mais comment fait ñu ne la waaw lool nag la ñuy tontu ni insha allah euh, muy ban waxtu la ñu war julli àjjuma ana ban waxtu la julli àjjuma loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu ci wuute euh, ndax ñoom dafa am waa jumhuur bokk ci xanafiya yi maalikiya yi shaafiiya yi rahmatullah alayhim ñoom dañu jàpp ne heure tàkkusaa heure nu mu tuddati heure àjjuma mooy heure bi nga xamante ne nii mooy heure tisbaar loolu mooy wax bu njëkk bi beneen wax bi mooy waxu xanaabila yi ak ñi àndak ñoom ñoom dañu ne euh, non zawal rek la man nga koo julli bokk avant zawal voilà ñu njëkk ñi ñoom dañ ne affaire bi mooy ne euh, après zawal la non mooy ñu njëkk ñi dañ ne après zawal mooy heure tisbaar bu zawal mooy zawal mooy bu jant bi nekkee au zénith ba commencé jéng euh, jëm mooy bu jéngee tuuti ay quelques ay deux minutes après wala yu jege yooyu bu commencé jéng rek léegi mooy bés boobu noonu no heure boobu man nga cee julli euh, li nga xamante ni mooy àjjuma ñi ci des mooy xanaa bi la yéen ñi ànd ak ñoom ñoom dañu ne lan dañu ne affaire bi fokk mu nekk man na nekk bokk avant zawal mooy avant loolu man na koo nekk man nga ko julli avant jant bi nekk au zénith man nga ko mooy heure tisbaar lañ la bëgg a wax avant heure bi ñoom man nañ koo julli euh, avant muy àjjuma léegi euh, bon masala bi xam naa nag dañuy koy tudd noonu yem noonu ba beneen yoon insha allah jotaay bii di ñëw ñu daal di koy continuer ndax ruuf yi dañ ñoo xaw a xattal ñooy dañu war a arrêter euh, kon masala bi loolu la kon wax nañ la ñu ko wax léegi lan moo ñu dese mooy dalil yi mooy ne xanbali yi ñoom jàpp nañ ni loolu mooy seen mazhab que ne julli àjjuma bokk ak julli tisbaar waxtu tisbaar waxtu yi waxoon nañu ko bi nga xam ne ci lañu nekkoon ci Isra wal Mi'raj loolu waxoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna duñ ci wax ñoom ñu ne euh, heure boobu heure tisbaar ak heure àjjuma bokkul loolu benn la ñoom ñoo wax lool kon mooy ñoom man nga julli tisbaar noo àjjuma avant waxtu tisbaar d'habitude bi ñu xam léegi jumhuur nag ñi ci des ne leen déedéet waxtu àjjuma ak waxtu tisbaar benn la léegi lan mooy dalilu ku nekk ak li nga wax fan nga ko teg ak après masala boobu li ñëw nag maintenant ajjuma ci boppam naka la ñaata ràkka la ak yi nga xam ne àtte yi jëm ci xutba yi ak tamit li nga xam ne moo jëm ci ki nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy ma'muum yi ñu ñuy jiite ak ñi nga xam ne da ñëw tardé soit nga raté ñaari ràkk yépp wala nga rate ci benn ana lan ngay def loolu incha dinañu fexe nag euh, boucler lépp ci jataay bii di ñëw incha bu ko defee ñu pare ci ahkaamul jumaa yi ci gàttal lool sax ne liy gàttal lool la lool la waaye manu la ñàkk incha allah wallahu taala a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in